yahud yahud du dee de bu dee yi bari ñu ñuy sede dañoo mujj sede waaw te ñooñe woon bala ñu fee jóge fii des nañ leen damb bam set wecc toujours ba nga xam ne ca la ca la ca lañ nangu lañ doon bañ au lieu di wax ñuy bañ ku wax médiation ñu bañ di def seenu caay-caay gaa yi di leen yónnee ay katusaa lii ci ay katusaa ñeent ak i fukk ak i mille ak i téeméer gis nga ba dee yi bari ñoom ci seen bopp. jour bi ñu arrêté des milliers de roquettes jóge na sud Liban dal ci Israël te deewoon nag looloo taxoon sax ñu gën a def geex bi ba bu ñu arrêté xeex bi benn waxuma la ñaari rok benn kese dootul mën a fee jóge ndax damm nañ lépp Liban di dugg biir Israël jour bi bi ñu bi ñu nangoo pee jour boobu des milliers la Hezbollah tëmbeel biir Israël ngir wan leen ne on est toujours intact te pourtant répliqué wuñu après dañoo taxaw ne waa parce que trêve bi loolu wax arrêté utiwaat doole en attendant yeneen façon technique ak seen seen seen ñi leen di jàppale ay Amérique ci France ak ñeneen ngir may leen yoo xam ne bu ëllëgee ñu dina am doole nag dina mën a taxawaat mais bu dee yi bari ñuy arrêté moo suñu waroon ne comme que nee ñoom ñooy fanandoo yàlla yi <laughs> mais nee leen fata man nawul mawt mais mu mën leen dee ndax kat borom bi wax nañu ñun moom xamal nañu yonent saa saa nee man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaa wa man kariha kariha Allahu liqaa'ah képp ku soppu <laughs> daje yàlla dañu gis hadis bi ci biir insha allah ci Riyad bi eh, eh, borom bi de dina sopp daje yow loolu mooy soppeel waaw waaye man kariha liqaa'ah ku bañ a daje yàlla nag <laughs> mooy yi nga xam ne xam nañ ne defuñ tos soo jëm te lañ leen préparé ëllëg mooy jahannama gu leen di xaar ñooñu nan lañuy ñuy luñ ko bëgg borom bi ne kooku ma bañ daje moom. kon nag suñu borom ne la wax leen ñoom yahudi ñee leen in kuntum bu neen nekkee rek na dangeen ne daal yéen in za'amtum dangeen naan daal yéen daal yéenay parandoo la mais mëbët leen de in kuntum sadiqin nem nekk ngeen ñu véridique ñoo xam ne dëggu ngeen ci seen kàddu goog ngeen di affirmer di wax suñu borom joxe réponse bi xaarul ñuy wax parce que xamu alaa ya'la bu man xalaq ana kan moo gi a xam ci bind ñun ñi nit ñi bind jaam yi jaam yi képp mu ne wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim jamais réponse bi leer na du ñu ko mëbët mukk waxuma la rek rek di ko wax di ko ñaan mais mëbët bi kese duñ ko def abadan ba faw sole lu tax bi ma qaddama aydihim ndax li seen loxo yi jiital ci ak caay caay akuk mbonte te xam nañ ne loolu am na lu ne di jural ëllëg mooy daaral bawaar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qaraar xam nañ ne kërug toroxtaage ga moo leen di xaar muy jahannama waaw te xel def nañ faa dugg ah quel mauvais séjour ay waaye saxu foofa ñaaw moo bon képp ku yàlla dugal safara wallahi di nga xam ne quel mauvais séjour wallah a'adana allahu min an-nar amin kon suñu boroom ne duñu ko def ndax li ñu jiital ci yées waaw ndax ñoom moo tax kariha allahu liqa'ah du bëgg dajeek yàlla yàlla <laughs> te bi nag moo gin a xam ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi minal yahuudi wa ghayrihim kon lii la kon ñoom ñi seen euh, Uzayr ñoom am nañu ko yoon wax naan mooy yàlla <laughs> léegi ñooñu boo leen woowee shahaadatu an laa ilaaha illallaah il pas-pas yu yées yooyu ñu génne bu dee chrétiens yi nekk ci ñoom ndax am na waa Najraan ñu nekk war côté Yaman te biir Yemen ci boppam amoon nañ foofu tamit ñoo xam ne chrétien lañ bu dee ñoom il faut li ñu naan al-Masih ibn Maryam alayhi as-salatu wassalam euh, que yàlla la ak sayyidatu Maryam ñenn ñi naan yàlla la ak wal iyaazu billah yooyu foog ñu ko ci waaw kenn mënul ne euh, bon c'est la religion universelle maintenant bon chacun da ngay l fu ne ah c'est une religion hybride boo xam ne c'est ça voilà finalement on a réussi à réconcilier les trois monothéismes voilà bu bu bu àjjuma jotee je me présente à la mosquée le samedi je me présente euh, devant la synagogue et le dimanche je me présente devant l'église quelle belle famille d'Abraham dama la wax ni <laughs> ah, ah, am nañ suñu benn kii bu réer bu ko doon wax <laughs> waaw ñun sa wolof yi laa wax fay fay sa mbokk yi mën a lekk yi am na ci ñoo xamante ne nii dañoo jiite woon muy wax discours bu mel noonu quoi jàpp ne fii mu ne wax na lu am solo mais moom dafa réer moom moom daa xamul xam nga suñu njiit xamuñu dara ci diine waaw calamité la suñu njiiti Sénégal yi ban président moo fi mën a wax sax faatixa leer <laughs> mais dam mu yàq rek te loolu xam nga ne <laughs> ñëw ba jiitam réew saa yow sa faatixa leerul quoi gars yi jàpp ne mais du sax souci waaw parce que loolu day wane ne ñun noonu lañu ñu mel waaw noonu la mel moo tax waaw du souci wu ñu bari <laughs> waaw suñu suñu njiit boobu moom lan la doon wax foog ne mu ngi wax lu rafet te li muy wax waxu ko daanu ci sareeta ko tane te léegi dara yóbbu ko lu dul ak ñàkk xamam waaw moom moom moom moom dafa ignorant rek comme ñi nga xamante ni rek ñu ñu jiite ñu ñu ignorant yi seen wàllu diine niñ ci xamul dara voilà mu ngi noonu <laughs> wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonu <laughs> kon mooy gaay il faut seede loo leen ñu génn ci pas-pasu euh, euh, trinité waaw chrétien moom foog mu génn ci lool manu gëm lool la pare jàpp ne man na koo réconcilier ak l'islam amul lool lool déedéet man da nekk waaw kon mooy loolu mooy fondation bi mooy fondement mooy li gën a ci diine ji mu ne lool nga leen di njëkk a woo waaw moo tax yow miy woote ci diine di góorgóorlu ci diine gis nga li ëpp loo war a concentré wu mooy tawhid waaw waxuñu la concentré wu ci moom kese parce que li tax yonent way sa sam mais njëkk koo que mooy burul moom dara du dox te leneen lépp mën na day ñëw voilà moo tax di ci wu sàmmal xeeti yonent way sa sam même bu ñoom ngay jàngal di leen yee concentré wool ci façon pas-pas yu bon yi nga xamante ne nii ñoo infecté xeeti yonent bi salaam te jógewul ci ñenn yu dul yoo xam ne dañu ne ay boroom xam-xam lañu wala ñoom ñoo koy jiiñ seen bopp de toute façon ñoo koy jiiñ seen bopp di wax ay tojaangi indi fi ay façon idéologie yuy yées yoo xamante ne nii dugal na boroom xam-xam ci giraawaali waxatuma laab lam daa waaw façon yooyu yépp ay pas-pas yu yées yu ñu am ci ay nit ay jaamu yàlla ñu jël ay attribut yàlla yoo xam ne yàlla kesee ko jagoo jox leen ko ba pare ñu ne ñu ci l'islam ba pare naa ni nga ko war a gëmee te kenn amul droit wax lu contraire ku ko wax ñu duma la façon yooyu yëpp bu leen faale waaw képp ku la na fi ne diw moo yor njariñ ko lor waxu la lu am yooyu dafa war a leer naññe mooy lii la yonent bay saa saam di ko wax Seydina Muaz loolu nga leen di woo léegi nan la ñu nekk ci l'islam ba pare yow nga ñëw màbbal leen loolu parce que rek discours bii lañ fekk léeg-léeg boobu gis nañ ko seeni téere ma ne même nekk ci téere yi du dëgg voilà dëgg lor ak njàng ci borom bi nag nekkul ci loxoy sàmba du demb amul lu mu mën a màgge dara la yor waaw tous la yorul lenn kesee ma ne ne yàllaa yor mbir yi ko jaareel ci ko koy jaareel nag facteur bi bis boo dof dof loo jàpp ne facteur bi ci boppam ñu lay indi lettre bi moom moo defar lettre bi moo bind lettre bi la ne ci lettre bi moom la yaa ngi nax sa bopp waaw si ñépp ku baax ku ne ab facteur ab intermédiaire nga mais doo source bi parce que source bi mooy suñu borom waaw léegi nag nga bëgg a wax ne lii moom mooy source bi nga xamante ne nii lépp ku baax lépp ku yiw lépp ak lor ci loxoom la nekk nekkul ci loxoy kenn an-naf'u wa min ar-rahmani laysa min al bidani wa sudani noonee la ko si euh, Cheikh Ahmadul Khadim waaw radiyallahu anhu gis nga njariñ ak lor jógewuñ ci ku weex jógewuñ ci ku ñuul laa wax moo xam nag ka weex kooku ku baax la wala ku ku ku rab yàlla tere moom ku yées waaw lu lori jógewul ci ku weex jógewul ci ku ñuul waaye ci borom bi te dell ci yërmande ci moom kese la jóge waaw jàppal loolu te am pas-pas boobu dox waaw kanta wax yi nga xamante ne wax yooyu ñoo yàq pas-pasu ñu bari ba fii mu ne taxaw rek ah ñoom ñooy façon yooyu ngay gis ñaanal Serigne diw sax dootuñ ko def ndax jàpp nañ ne rien que nga ne yàlla na ko yàlla yërëm yow da ngaa ñàkku taal yi wala yow war nañ laa bantal ah dégg nga li mu wax naan radiyallahu anhu lu tax mu naan radiyallahu anhu diw te diw a nga xamante ne nii. que ñooy lu ko waral parce que discours yi gars yi di dégg ñu gëm loo ne fii mu ci seen loxo la ne waaw ñoom <laughs> moom la Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi turandoo maam Abdou doon wax anhuma waaw comme ni mu al-Ibriz taalibe bi ah Cheikh Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu daal di koy leeral wane ko ah, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh bokkul ak maam Abdou ah, mooy turandoowam waaw ah, Cheikh Abdul Aziz si ibn Cheikh al-Haaji Malik si ibn Usman radiyallahu anhu waxuma kooku mooy turandoowam ki ko baayam tuddee shérif marocain bu ne woon Fass waaw mu mu naan gis nga ñu bind ci. karaamaatul awliyaa yi ñi bind tey wax ci li nga xamante ne nii li nga xamante ñoo bind ci yooyu di wax ci xar baaxu jaar jaaru waliyu yi jariñe nañu de jariñe nañu de waaye lore nañ tamit de mooy seen bind yooyu lor nañ lu bari du ñoom ñoo amoon intention lore déedéet waaye yenn yi nga xam ne mooy niñ koy bind la dañuy ñëw ne la Serigne diw Cheikh diw tuddal ay kii ay dalooreen yi mu kii di la wax côté yi nga xam ne ak ñaan yi nga xam ne day ñaan rek mu dal ak yi nga xamante ne extraordinaire yi borom bi jaarale ci ci loxo ak ci làmmiñam wala ci tànkam ay xarbaax waaye duñu la tuddal en général moom jamono yi nga xamante ne nii mbir yi da doon moom du ci man dara mu ñaan affaire du nangu waaw yu mel noonu yëpp ñu effacé ko kenn ko ci bind ba nit ñi jàpp ne fii mu ne al hawla wal quwwa dañ cee am dara loolu borom bi ne la hawla wala quwwa yonent way saa saa waxoon ko trésor ci trésor ajjale yi waxoon ko sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda la hawla wala quwwata illa gaa yi dem ba jàpp ne la hawla wala quwwata moom waaw illa billah waaye ak sëriñ diw wala ak seex diw waaw loolu kay lore la lool ban lor moo ko gën a rëy waaw waaw a rëy koo fi yaakaar yàlla la yaakaar waaw man nga jaar nag ci diw mu ñaanal la wala nga jaar ci moom waaye moom du moom ngay ñaan parce que du moom mooy maye mayewut yàllaay maye voilà xanaa yonent way saa saa wax ko woon Seydina Mawlana Ibn Abbas te ñu gisoon ko fa ida sa'alta fas'alillah wa ida ista'anta fasta'in billah te yonent way saa saa ba ko mooy sangu ñépp mooy buntub yàlla bi neewu ko booy ñaan ñaan ma man wax ko de booy sàkku ndimbal sàkkul ndimbal ci man rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ko dana ko wa ida sa'alta booy laaj fas'alillah na nga laaj yàlla waaw way da sta'anta booy sàkku ndimbal fasta'in billah na nga sàkku ndimbal ci borom bi tabaraka wa kon nag nañu garde li nga xam ne mooy pas-pasu xeet bi waaw waxoon naa la fi xaw ma ci ban occasion laa ko fa woon xaw ma ci jotaay yii la wala ci siira yi wala feneen da ngay ay gaa yoo xam ne ay apprenti charlatan lañu woowe seen bopp ay suufi yoo xamante ni te wax naa la yu mel noonu daanaka ci ñoom ci si nga koy gis ci wàllu sunnati wal jamaa waaw ñuy woote ak soufisme ay affaire tariixa daanaka ci wàllu sunna wal jamaa dérive yu mel nii ci ñoom kese nga koy gis daanaka léeg-léeg na nga gis ko ci ñeneen ñu ñoom waaye mooy ci ñoom fa la làmbaay gina gina gina aaye saway waaw yooyu benn charlatan bu jóge fële bokk ci di bokk bokkul ci ñoom mutasawwifa waaw di bubboo bubboo nit ñu sell ñoo ñële fekk ñoo xamante ne am nañu gëm yàlla waaw muy pas-pasu awaam yi dafa am solo gëm nañ yàlla gëm yàlla goo xam niñ leen ko waxee lañ ko jàpp nit ku fi di lañ bëtoog di ay kalaam fii ilmul kalaam yooyu yëpp dugguñu ci seen pas-pas dafa leer nañ waaw waaw muy aqidatul awaam aka am solo awaamul muslimiin ñu gëm yàlla fonk yonent bi alayhi salaatu salaam fonk lu baax même bu dee ne amuñu xam-xam am nañuy rëcc rëcc même bu dee ne sax am jigéen la buy meesu la wala góor la goo xam ne mu ngi xeesal wala mu ngi def yu baaxul sax mais boo ko waxee mbiru yàlla da ciy am da ngay gis ne kii tuusi na ko te jox na ko gëdd waaw yow benn waay boo xamante ne fële la jóge du tus li jaay ne walaa ku baax la ko sell la ne ne da leen di tarbiya da di kii mais ba ñu ko xamee lañ commencé neenal sharia ba ñu ko xamee la seen sopp yàlla seen bëgg yàlla seen weg yàlla seen naw yonent bay saa saam ak cofeel commencé wàññee ko ay virus yu yées lañu ñoo ñoo yées coronavirus ak ñu mel ni ñoom wallahi ñoo ko gën a yées gis nga bu ñu la duggee yow yàqu nga waaw moo la ëpp la may nopp ces charlatans là même di leen déglu sax di ree sax attention ah. parce que gars yi mën nañ dem da ngay dem ba da leen ree naan sawaay daal moo ñeme yàlla quoi sawaay daal mais gis nga boo koy déglu lu bari affaire bi day commencer banaal ci yow te li muy wax banaalul wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim waaw la ngeen di wax wala la ngeen jàpp ngeen jàpp ne lu woyof la te dëgg-dëgg fa yàlla lu mag la lu garaaw la waaw lu màgg la te lu la waaw kon nag ñooñu ñoo yées ah, mbuxum ci tool ñoo gën a yées ci pomme ay juróomi pomme de terre yu nëb ab pomme de yu nëb ci saako yépp la ñuy bu ñu leen ko gaaw toxal wala iyaazu kon aqiida xeet yonent bi alay salaam bu yonent bi alay salaam ne Seydina Mu'aaz boo demee li ngay njëkk woote mooy loolu kon nag ñi ci jot a nekk yow manoo nekk na ñëw ba pare leen ko yàqal wala gis lu koy yàq nga ne sa yoon naw ci loolu du xel du tus waaw kon mu ne kon kon loolu mooy li nga xam ne mooy li njëkk mooy woo leen ci shahaadat an laa ilaaha illallah wa anni rasulullah te man maay ndawal yàlla maay ndawal yàlla nag c'est ay wax kese ah waaw gis nga mooy lépp dëggal lépp loo xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jële ci boroomam lépp lu mu ñu nettali dëgg la lépp lu mu ñu ne lii amul amul lépp loo xam ne annoncé na ko ne da am dina am contre vents et marées laa wax waaw même dee àddina bi yëpp taxaw nañ ak lépp luy ci biti yi di wane ne ah est ga yow nga ne par force comme que dëgg la ci yonent lay saa saa wallahi dëgg la waaw wallahi dina am ci nii wala ci naa day am par force waaw di am cofeel guy takk ci moom saa su ne di julli ci moom saa su ne waaw gëm ne ndaw yàlla la gëm ne mooy ki yàlla mujjee yónni amul kenn ku fiy taxawaalooti ñëwati naan ñu ab yonent la ñu koy gëm amul ndax moom ne moom mi ne laa nabiya ah bi mu waxee Seydina Ali radiyallahu anhu ama tarda an takuna bi manzilati Haaruna min Muusaa ah ama tarda an takuna minni bi manzilati Haaruna min Muusaa ghayra annahu laa nabiyya ba'di Seydina Ali ibn Abi Taalib asadullah al-Ghaalibi Abul Hasan wal Husayn Abu Turaab waaw radiyallahu anhu keroog sayna wal hadiisu qad rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala an Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'aala anhu mu ne keroog Tabuuk ah Tabuuk sayna Ali <laughs> moom fekkewul xare Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëpp eh, oh mais saa yow lay wax ni yow keroog yaa sayna Mu'aaz shahida al-mashaahida kullahaa ma ne waaw. Seydina Mu'aaz fekk na xare yonent bi saa saa bi Seydina Ali xare yonent bi saa léegi daa xam loolu ak wàññeeku wàññeeku loolu bu wàññeeku wàññeeku <laughs> da ngay laaj yu tax <laughs> parce que yonent ci boppam moo na ko toogal waaw <laughs> xallafahu ala ahli yonent bi saa saa moo ko toogloo mu yoral ko njabootam waaye sax ci Medina loolu leer na nañ affaire boobu est-ce que ci ñoom ci ñoñam kese la walla moo nekkoon moo yoroon intérim bi wala wala Muhammad ibn Maslama la moo yoroon intérimu dëkk bi yépp Seydina Ali nag njabootam kese la ko yonent waaye saa saa bàyyi loolu leeraloon nañ ko ci siira bi waxoon nañ li gën a dëgër mooy ne Seydina Ali ibn Abi Taalib du këram kese waaye moo ne woon comme nam doon ne Abd Abd Abd Abd Abdullah ibn Umm wala Amr ibn Umm Maktum noonee la ko def keroog Tabuk moo jiite woon Medina moo ne woon intérim bi moo ko yoroon waaw naafiq yi wax ci ñaaw ci moom la fait que yonent bi saa saam ngi di dem Tabuk moo mu bàyyi ko ci gannaawam ak du koy diisal rek ah yonent bi saa saam soxlawul Ali xam naa da koy diisal quoi Seydina Ali dégg lool comme quoi rumeur boobu tax mu génn daw dab yonent bi saa saam pour wan la nit foo man di toll gis nga alwushaat la <laughs> mooy wax ju ñaaw <laughs> boroom kàddu gu ñaaw. <laughs> waxut dëgg mais yàq nam xel Seydina Ali ibn Abi Talib moo ko gën a gëm waxu yonente gaa yi liñ wax mais da koo tuuti ba tax mu dem ci yonente way sa sala comme na ne waxu naafiq yii nii kan moo gën a xam Seydina Ali kër gaa yi ay seen wax yi wax yu ñaaw la mais da koo tuuti ba moo tax mu génn dem dab yonente way sa sala yeneen tubaab sa saam ne ko mais Ali lan la loo ma ne la nga des ci dëkk bi ma gis la nga ñëw dab ñu nii mu nettali ko li naafiq yi wax mu ne ko déedéet demewul noonu waaw ba pare dalal xelam ne ko amaa tarda ndax gërëmoo nga dekk ci man féete ma man ci yonent bi sa salaam taxawoo ci ci man ni nga xam ne moom la Seyna Haarun taxawoo woon Seyna Muusa alayhi salaatu wassalaam sauf ko nag amul yonent ginnaaw man Seyna Ali kontaan na Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas nee na maa gis keroog Seydina Ali a ngi wane gannaaw di daw poussière bay jóg muy dugg di dem biir Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam kon loolu mooy yonent bi saa saa moo ñu xamal ne laa nabiyya ba'di amul yonent te kenn du nekk rasul lu nga nekk yonent kon képp ko fi taxaw ñu naan diw moom ab yonent la loolu waxi kàcc la waaw loolu bokk na ci. Euh, wa anni rasulullah te ngeen sañu seede ne man ndawul yàlla laa moo tax waaye man ñooñu euh, quelques années après gis nga euh, bon jamono yooyu sax parce que Musaylimatul Kazzab ay <laughs> ah, mu ngi nokki mu nga fa woon mais kàccoorat kàccooram gu mag gi après la ko doon génne waaw ah, ne moom yonent la am ñu ko ci topp waaw <laughs> waaw waaw waaw na yonent waaye ba mu bind yonent waaye saa saam sax yaay lettre yu jàkk te gin naan ko yaay yonent côté yooyu man maay côté côté yi ku ci nekk yàllaa la yónni waaw borom bi toroxal ko nga xam ne muy jaay ne day defi miracle ko waaw <laughs> fekk benn teen mu dégg na yonent waaye saa saam teen yi wala ndox yi day yekk ndox yoo xam ne bu ci tiflee day gën a neex sawaay ne man na ko fekk teenu jàmbur sawaay <laughs> fekk matul ma daal kat ci kat bu l'imposteur par excellence après dajjal saway mi la dajaa ji la <laughs> mu ñëw tëfli ci teenum gaay teen ba nëb <laughs> ndox ma waaye gis nga fosse septique fosse septique sax ko tane tëfli gi ci musay li ma tëfli kenn mënatu la utiliser ndox waaw nit mooy alentour yi ay mètre boo ko dandoo da ngay foog ne yow da ngay a faatu ndax xet bu naqari mais <laughs> eh, woote na ma loolu waa kon mooy foog nit ñi gëm que amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul yàlla te yeneen ma lay saa saa mooy ndawam waaw. kon nag mu ngi noonu le mu ne fa inu mata'u laka li dalik yeneen ma saa saa mu Seydina Mu'az bu dee nag ñoom nangu nañ laa topp ci lii. bu boobaa fa a'limhum nag leen xamal ne anna allaha kene borom bi kat qad istarada alayhim farataal na ci seen kaw xam sa salawaat juróomi julli fii kulli yawmin wa layla ci guddi gu bëccëg gu nekk guddi gu nekk mooy vingt-quatre heures bés bu nekk juróomi julli muy julli juróom mooy ginnaaw shahaadatayni moom moo ci tegu mooy ponk bi gën a màgg moo na yonent waaye saa saa am ne istaqimu cowwooral leen ci yoonu yàlla wi te doxe lim leen digal te sori ay tereem te ngeen xam ne nag lu ngeen manu ngeen a peeg jëf yu baax yi te ngeen yëg ne jëf yi gën ci seen jëf yi mooy julli waaw moo tax mu ne as-salaatu imaadu diin julli mooy mooy kenam diine ji ah ku ko taxawal taxawal nga kenam diine ji mbaarul islaam jën ya ko téye foto ya ko téye mooy julli boo jullee di ko respecté di ko d'accord di ko def yow taxawal nga ko waaye boo ko doya dalee ba ko yow damm a ko màbb faqad hajama diin waaw moo tax yenente may saa saa am nee jëf yi moom la njëkk a page ëllëg moom la njëkk a saytu liñ leen di njëkk a atti ëllëg yow mal xiyaam mooy julli ah ay dallawaay bu yàlla kenn topp ci moom zimmaam la bi tegoon saw loos en jàpp ngalla na ngeen fexe ba ëllëg bu mu leen ko laaj nga naan man doonu woon julli parce que kuréel sàngam laa bokkoon te dañ ñoo teggiloon julli loolu tontu la tey nga dee <laughs> ban kuréel ban kuréel ci kaw suuf bu yàlla ma sa bind la yàlla ñun la ñoom teggil lañ leen julli fan nga ko gis <laughs> tey nga dee wala nga naan man damaa sànko noono wala wan naa jàppoon na loolu bokkul coow du diine ah oh. yow kay yow kay nga problème tey nga problème tey rek ngay am problème kon mooy julli xam sa salawaat juróomi julli yooyu ñooy farata moo tax boroom xam-xam yi ne xadiis bi bokk na ci xadiis yi ngay ñuy wax tontoo xanafiya yi xam nga xanafiya yi bon dañoo jàpp ne du juróomi julli rek ñoo nekk farata sauf que euh, mooy ñoom farata ak waajib xam nga dañu def différence la fard fard moo gën a fort moom la ñoo wax di ñu wax mutawaatir keroog dañ cee commencé dugguñu ci côté xanafiya yi côté maaliki yi lañ kii bi ñuy wax euh, Seydina euh, Imaam Maalik ak Seyd euh, al-Layth ibn Sa'd voilà <laughs> al-Layth ibn Sa'd <laughs> waaye moom laa am boroom xam-xamu Misr bi dëkkoon Medina oh, al-Layth <laughs> tur baa doon wax ci xabaru ahad yi ñu koy doxalee yu mel noonu te ñoom tarjeex lañ def que ne ñi ëpp ñu ëpp moom waxu jàpp ci waxuñu ëpp moo gën moo gën dëgër bu dee Hanafi yi dugguñoon seen affaire Euh, ñoom xabaru ahad bu dee daa xaw a euh, dafa opposé wu mutawaatir <laughs> voilà mutawaatir comme alquran wala it alquran liñ koy jox mooy loo xam ne qat'iyatu dilaala la mooy qat'iyatu dilaala la mooy ak tegtalam dañ cee dog dañ cee dog muy alquran ak hadith yi nga xam ne mutawaatir la yooyu moom seen tegtal dañ cee mën a dog que nii la amul ombre de doute waaw alors que bu dul boobu comme witar ñoom waajib lañ ko def bi nekk xatayatu dilaala boobu moom la ñuy def moom lañ naan fard bi ko gën a suufe ci farata moom lañ naan waajib ñoom dañ ne witar ci la parce que hadith yi wax ci witar ak seen gëneel waxoon nañ ko fi ah voilà bi ñuy wax ci affaire witar yi ñoom jàpp ne loolu day wane ne kon witar aw ci ruya al islam ak yu mel noonu ak yu mel noonu hadith yu mel noonu yëpp léegi ñoom ñu ne kon loolu mais yorul euh, darajaay alquran degrém numéro yi ak ni nga xam ne noonu la saxe ci diine kon mooy witar waajib la mais du fard waaw mais loolu lépp waa jamaahirul ulama min al malikiyyati wa shafi'iyyati wal hanabila rahmatullah alayhi ak ñeneen a ah, dañu ne non loolu sunna la voilà te li koy wane mooy hadis bi ndax Seydina Muaaz gis nañ ne ci at yu mujj yonente mi alayhi salaam ak lum fukkeel ci la ko yónni Yaman te ba mu ko yónnee lii la ko wax bu doon ne waaj euh, witar ci la ñoo xam ne di woo ci diine waaye dina ko wax ne kon du juróom kese nañ ci boole witar voilà kon mu ngi noonu euh, wallahu taala alam xamsa salawaat fii yawmin wa layla waaw loolu dañ ci xam ne mooy xamsa salawaat yi man lu génn yawmin wa layla waaw moo tax ci xadiisu dajjaal ba euh, ba yonent way sa saab di wax naan bis boo xam ne day mel ni weer euh, bés bu mel ni semaine ak yooyu di wax yu mel noonu ñu ne ko mais yonent way sa saab comme gis ñoom li leen ñoroon xam moo gën màgg mais lu ñuy def suñu julli mu ne da ngeen koy natt waaw mooy comme ñu nekk ci pôle yi nga xam ne am na mois yoo xam ne day leer kese duñ gis duñ gis lëndëm jant bi dafay nekk guddi day jot jant bee ngi fi bëccëg jot jant bee ngi fi leer mooy day leer saa su ne kooku ci hadiisu dajjaal bi la boroom xam-xam yi jëlee dina mooy seen àtte waaw waaw akbar ak ñi nga xam ne jamono pôle yooyu léeg-léeg tamit. day lëndëm kese mooy du ñu mës a gis ay ay weer bu boobaa dañ koy natt manuñ leen ne laay génn dee leen julli timis kese ak dee déedéet day di julli fajar di julli tisbaar tàkkusaan timis gee yëpp mais da koy natt ndax manula wàcc lool waaw ci vingt-quatre heures yi da koy natt kon nag mooy fii kulli yawmin wa layla ci la juróomi julli daal di nekk léegi it am beneen affaire yow boo jullee ba pare imaginez ma nekk fii ci Lyon saway man ma julli gée ba pare julli naa fajar di bar baa guñ gée am daal benn avion boo xam ne xaw ma supersonique la bu gaaw bu ma dugg rek mu mu ne ma fiaw yóbbu ma New York ma dem New York même jour bi lañ nekk <laughs> samedi <laughs> saa lañ nekk le trois <laughs> zul qa'da saway <laughs> waaye nag le le souci muy euh, le vingt quatre juin mais sauf que le souci mooy même jour bi lañ nekk mais man julli naa ba pare mais fii bi ma ñëwee timi tay door a jox fii New York est-ce que bu man damaa war a dañ maa war a ah, ah, ah, non le le trois non le cinq euh, Zul Hijja voilà ci ñenn ñi. bu dee sawja le six Dul <laughs> euh, Qa'da mooy man manuma ne par exemple euh, waa léegi mooy laaj mooy waa léegi man manu ko wala jinne këf la moo la <laughs> borom xam-xam yi ci loolu lañ ko wax koo xam naa julli fenn par jinne këf ko yóbbu ko feneen <laughs> waa léegi kook nu muy def est dañ naan ko julliwaatal dañ naan ko dara du julliwaat dara parce que waa julli na ci même bés bi lañ nekk te li yàlla farataal def na ko mooy euh, juróomi julli lañ farataal